ci pexey iblis ni nga xam ne noonu lay làq la yàqale jaam bi étape yi muy jaar waaw fi muy jaar bërëb yi muy jaar ndànk-ndànk ba yàqal ko gisoon nañ ne ne li muy njëkk def bu yàlla digalee lu mu la mën naan sàngara bu dee lu mu ko digal la defal defal defal mooy yi yiñ na naan ko defal waaw jullil wooral doxal mbokk del saraxe del joxe zakat del dimbali jaam yi iblis danaan ko bul def da koy digal na bul def bu waa ji bañee def bay ñëw buy waaja def lay agsi ne ko bu dee comme ay julli la ak yooyu way gaawal def lii waaye ah sa waay daa am yooyu war a def amarahu bi ajali ngir mu gaawu affaire bi na ko taf tafee waaw nga xam ne mooy julli ñi nga xamante ne nii waa ci boppam da koy julli ñu jël ko ko rimb ko ko dóor ko ci xar kanam waaw julli ji ne yàlla na daal borom bi doyadal comme ni ma doyadalee voilà moom loolu la bëgg façon boobu kon xam na ne kii kenn du ko nangul comme ko def mu def fexe mu taf tafee ko doo xam ne de toute façon bi du ko <laughs> léegi nag léegi nag foofu la ñu ñemoon ne nag fa in aba fii la ñu war a jël bu waaj cam si bañee ne dara laa yàkkamtiwul def ko ni mu dalee def ca dal ga ak la mu laaj ak teewlu ga. Iblis ñëwati ne waat xaas amara bi riyaay léegi nag bu commencé ne da léegi gaawloowu gaawatu ko gaawloowu to ko dara day def julli correctement lay def yàkkamtiwu ko léegi nag ci biir julli ji ba léegi mu bëgg nag léegi gis këlal waawaa comme que timis la sawaay wanal gaa ne fii mu ne mo yaa fi gën neex baat laa wax mo waaye sawaay yow ngay jëree nga naan la ma su day si dara la man wan ko gaay bu ko defee waaja nefa bi ngis tëlëg wala sa rukoo yi deel rukoo rukoo yoo xam ne ku la gis xam ne yow mii sa julli ji julli malaaka ngay julli waaw bu bañee ne du ko gaawe iblis digal ko ne ko waaye yow kon nag wanal gaay ne doo seen morooma mooy mu ab digal ko ngistal mu ne nag fa in najaa bu dee cam si dafa rëcc ci loolu loolu ko iblis wax ngir ngistal faalewul lool toppul iblis mu rëcc ci lool min zaaka ci loolee bu ko digal léegi lan la ko iblis bil ixfa yi ndax lan da koo bëggoon mu gis tël ko nekk fi di tari tari tari kii yoo xam ne dara yàllaay taxul waa ji daal di rëcc ndax lan ndax lan na ko gis tël ko feeñal ko ba nit ñi gis ko waa ji bañ daal di koy nëbb voilà mu mucc ndax mu moom loolu defu ko parce que dafa def ndànk julli correctement nekk fi di yuuxu ci kaw jàkka ji ngir nit ñi ne sa man mën a waay sa waay mën a tajwid moo xam ma xaarijul xuruuf sa bañ def ko ci dal ci wàcc lu wàcc ba kenn moom ak digganteem ak boroomam kese la Iblis arrêté de lan lay def mu ne amarahu waaw fa in aba amaara birriyaa'i fa in najaa min daaka bil ixfaa'i amaarahu bil ujbi thumma hakada hatta yuxilla sa yara ilma xada ginnaaw kon bi waa ji rëccee ndax bam nee ko ngis tëral mbir mi waay waneel gaa yi ne doo seen moroom waa ji bañ nëbbu ko amaarahu mu digal ko nag ne ko waar kon nag léegi bil ujbi ko waa mooy nag sawaay nag sawaay nag vraiment doo moroomu gaa yi ah non yow nag chapeau oh mooy ngay aw sa jëf waaw muy fexe waa loolu mu def noonu ba ba ba def loolu xam nga da ngay moo tax ngis tël ak yooyu feebar yooyu nekkul rek ci biti de man nga nekk sa biir néeg ba pare di ngis tël wallahi kenn gisu la iblis comme que saa rëcc na foofu mu digal ko bi la bi ci ci ci ci yéemu ci boppam non maa di gërëyee wax dëgg def naa li ma yàlla digal waaw def ko mu dal wàcc ko non nag vraiment nag euh, sans flagornerie aucune je suis un grand quelqu'un ah mu ne nag loolu la ko Iblis di diggal ngir mu mu yéemu ci boppam su mu ne summa hakada nii nag la koy toppe rek bu mu jàll rek mooy ay aqabaat la ay blocage ay ay doodaan ay barrières yu mu teg boo jéggi rek mu dóor beneen tël da day dóor benn sa kanam nga jéggi ko mu bala ngay avancer mu dóor ak beneen nga jéggi ko mu dóor ak beneen nga dóor mu dóor pot de banane yi yooyu yëpp ngir tarxiis loola ngir daan loola léegi nag mu ne summa hakaza naka noonee rek xattaa ba kera yu xil la lay fell a saaya jëf ji jaam bi doon jëf ngir yàlla mu fell ko ba borom bi du ko nangu mu ne nii nag lay dëkkee yow jaam bi jaam bu ne nii lay dëkkee yow kon nag raay wattul te jàppal almaxadaa jàppuwaay ba nga xamante ne nii ngir mën a moytandiku iblis ba pexeem yii lii ma la wax nang ci teebu baax ngir mën a tandi ko wattu ci sa jëf yi ngay def ngir sa boroom ngir iblis bañ laa yàqal léegi nag sëriñ bi ne kon nag nu may def mu ne kon faraaqiban kulla waqtin wa zaman bil harbi waddifaa'i kay tukfal mihan fadaafi anhu in ataa muwaswisa bi dikri rabbina takunu muqaddasa léegi nag kon ah, nee nga ma ne ah ñu wattu de li nga xam ne mooy jàpp waay ba te tee ndénkaane gi ak nii nga ñu ko waxe ba ñuy moytandiku kon iblis mu ñu mel ni ñu ne ko waa kon nan lañ koy defee mu ne fa raqiban hu dee ko fuglu kulla waqtin iblis gis nga xam nga iblis ni muy ñëw kër goo xam ne ay ay ay maleti or ak i jamaa ñoo fa ne am benn sàcc bu garaaw boo xam ne benn buntu kese la am mais il est tellement rusé dafa muus mën a nax nit ñi man boo gis nga mu ñu teg fa vigile bi dàq kii bi dàq moytu mooy euh, téye gardien bi dàq gardien gis nga gardien boobu ngir bañ sawaay waay ko ba dugg ba toje affaire yi mais téléphone sax du ko xool il faut mu jël ay bëtam yéeg ci kaw kii bi tiim tiim forteresse bi ak bunt bi daaj bët yi ci li nga xam ne mooy bunt bi yor fexam boo xam ne bu ko gisee rek dina ko ne tëll dina ko rimb sa waay gis nga loolu muy def mu xam ne ko leer na ko ne maa ngi dem sax tuuri ndox buy dem tuuri ndox day ut keneen ku fi taxaw di def ni moom te ñoom ñu ne leen gis nga bés bu ngeen fi xoolee benn buur leen ko bés bu ngeen fi xoolee ba sama jamaa yi sama woor bi waxuma la benn gramme de waaye demi gramme dara benn rek jóge ci yéen ñëpp rek rey dama leen di nakaalan lil alamin gis nga sama yeneen sujet yi ah. dama leen di def ngeen nekk ñoo xam ne yéen yéen c'est dissuasif dama leen di dinaa leen ni Firawna doon def laa leen di def imaginer koo xam ne buur loolu la ko ñaari nit ñoo xam ne waxuma comme ay travailleurs a ah, ñoo xam ne ay jaam lañu buur bi wax leen loolu lan la ñuy def nga xam ne bu kii di nelaw kii wa ngi taxaw kii di dem ci toilette yi wala mu teg fa ñett sax ñooñu xoolal rek ni ñuy surveiller affaire bi ndax xam nañ ne seen bakkan mu ngi tegu seen dee il suffit waa ji dugg mooy ñoom dee nañ ni ñuy defee ngir ngir ngir ngir bu aji fi dugg di ko di ko di ko muraqaba di ko fuglu di ko surveiller bu baax mu ne yow nag nu raw noonu nag nga war a def ak iblis bi nga xamee lii fa raqiban hudee ko fuglu di ko surveiller kulla waqtin waxtu wu ne wa zaman ak jamono ju nekk il faut pas di di di di distraire jamais Iblis bëggul Iblis distraction en fait porte la boo xam ne Iblis fa lay jaare parce que say-say la mu ne bil xar bi ci di xareek moom noonu nga koy fugloo mooy lépp lu mu la wax defal le contraire lool mooy dóor nga ko bal tul bil xar bi ci xareek moom wa difa'i waaye bi jañ yim lay def la Iblis xare la waaw waxoon na la moom moom daa nekk waajoo xam ne moom bil muharaba ci la nekk waaw li mbiram yépp amul benn soxla siwal ba xareeg yow kon mooy yow yaa ngi koy dóor ay joon moom mu lay dóor ay joon mooy lan yow da koy fuglu ci di xareeg moom di ko yónni ay joon mooy di di di wuteeg lim lay digal wat difaa waaye di jañ di repousser yi nga xamante ne mooy yu ñaaw yi nga xam ne moom la lay sol ak yi nga xam ne moom la bëgg nga def ko hatta fal mihan noon ngay mujje kay bo kay tuk